sallallahu alayhi wa sallam kon nag mu ngi noonele léegi nañ jël xadis bi ci tegu door a pare ndax moom bii dañoo niroo kon al xadis mooy xadis numéro quatre cent soixante-quatorze mu ne wa an Aïsata radiyallahu ta'ala anhuma annahu annaha qalat tuwuffiya rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ma fi bayti shay'un ya'kuluhu dhu kabidin illa shatru sha'ir illa shatru sha'irin fi rafin li فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني متفق عليه وقولها شطر شعير أي شيء من شعير kada fassarahu Tirmidi rahimahullahu taala kon al imaamu al haafidu an-Nawawi hmm? mu ñuy andil beneen xadis boo xamante ne nii bu ama am solo ci wàllu wi muy hadith numéro quatre cent soixante-quatorze ñeenti mu ne waan Aïsha bi mu koy jële ci ummul mu'minin sittuna Aïsha neena tuufiya génn na àddina rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ma fi bayti te ka bi muy génn àddina man de sama kër man sama néeg man Aïsha nekku fa shay'un dara yaquluhu du kabit loo xam ne boroomu res mooy lu war a ah zu kabit xayawaanaatam yëpp ak boo xam yu nit yëg yu ginne yu kii maanaam <laughs> ne yëpp dañ koy wax noonu ah loo xam ne lu am res dina ko lekk illaa lu dul shatru sha'ir lu dul lu tuuti ci sha'ir moo tax mu ne wa qawluha imam an-Nawawi ci suuf rahimahullah wa qawluha wax ji sayyidatu Aisha radiyallahu anha wax ne shatru sha'ir ay shay'un min sha'ir mooy lu néew ci orge voilà mooy tepp lu lu lu tuuti la ci amoon waaw loolu moo desoon sama loo xam ne boroomu res kuy dund kuy lekk lool man nga koo lekk fii rasilli Allahu akbar waaw mashallah wallahi mu ne fii rafin lii mu ngi nekkoon ci sama benn raf eh, raf nees koy waxee ti <laughs> eh, raf eh, mooy boo gisee benn mur boo xam ne daa am benn porof ndoll boo xam ne looy fay denc bu doy fay dañ naan étagère comme ni al ñoom imaam imaamu ibnu bi nekk Rabat al qadi Iyad <laughs> rahimahullahu taala waaw mooy genre étagère la léegi ñun xam nañ ko mooy suñu wàññi da ngay gis ñu defar étagère mais bu xalaat yooyu ah attention ah mooy mur bi rek daa amoon benn foo xam ne korox euh, ndoll boo xam ne yi nga soxla ci wàll yenn yi da nga ko ciy def ci fi ngay toggee wala ci mur bi noonu sa néeg voilà loolu la boo xam da nekk nga ciy teg ay njër léeg-léeg ay livre wala yu mel noonu voilà loolu mooy raf mais bu ko jàppee comme ñun yii ñu ama ah, ah. <laughs> yu yu yu yu baax xam ne yii nii ah mbir mi bul yaakaar ne noonee la doon demee de waaw ah benn kii la rek porox dolloo rek ci miir bi ah yéen nag leen léeg-léeg arraf léeg-léeg gars yi dañ koy def en bois comme ñun suñu étagères yi daal di jël ñoomin diwlin def ci ñoomin xorom ñoomin nangam ak nangam ñoomin kaas yeeg yooyu rage ma rek fay ci waaj wi gis nga léegi gars yi dañ koy defaree ba mu baax nee du yooyu ah bii benn kii kese la woon benn porox dollu ci miir voilà léegi mu ne loolu nag mu ne lu ndaw ci sha'ir moo ma doon dese ci sama loolu foofu may denc sama mbiri fa akaltu minhu ci laa doon lekk hatta taala alayya ba nu muy yàgge ci man loolu laa doon lekk waaw fa kiltuhu benn bés ma ne xaaral ma daal di natt <laughs> naa ko pesé waaye natt ko xool waaye naa ko naa ko naa ko natt waaye waaye bés ba ma ko nattee fa fan ya ci la jeex <laughs> waaw moom daa gaaw a jeex ba ma ci doon lekk rek du jeex waaw ndax barke bi ci yonent bi alayhi salaam barke lu jóge ci yonent bi alayhi salaatu salaam waaye ba ma ñëwee di ko compter <laughs> soo fa nii affaire ba tuuti laa ci teg affaire ba jeex te pourtant lu yàgg maa ngi doon lekk ah. <laughs> mu ne muttafaqun alayhi hadith bii de. al imaamu Buxaari ak al imaamu Muslim Abul Husayn rahmatullahi alayhima ñoo ko solo ñu ne la léegi est-ce que ñoom dong ñoo ko solo ñu ne la déedéet seen sëriñ al imaamu Ahmad ibn Muhammad daal na koy solo ak seen taalibe al imaam Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala ak al imaam Ibnu Maaja rahmatullahi ala al jamii' al imaamu Buxaari indi na ko ci ñaari bërëb ah mu ngi ko indi Euh, ban lañ war a jël mooy bi muy def ci kitaabu riqaaq baabu fadlil faqri voilà nañ jël boobu mu ne xandaana waaw <laughs> ngëneelu ñàkk comme buntu bi fii baabu fadlil zuhdi eh, wa fadlil faqri la ko jeexale imaamu Nawawi imaamul Buxaari buntu ngëneelu ñàkk mu ne xandaana abu ismail abu abdillah muhammad ibn ismail al-Buxaari rahimahullahu ta'ala mu ne alhamdulillah xaddathana nettali nañu Abdullah ibn Abi Shayba di Abdullah ibn Abi Shayba mooy kan la lay laaj ma Abu Bakr ibn Abi Shayba <laughs> Imam xam nga Imam Muslim wax naa waxoon naa la seen sëriñ la ñoom Imam Muslim moo ëpp lu mu jële ci moom waaw boo ak sara dafa bari lu mu jële ci cheikh bi al Imam Abu Bakr ibn Abi Shayba imaam Muslim lu bari na naan haddathana Abu Bakr wala haddathani Abu Bakr ibn Abi Shayba noonu la siiwee mais waxoon naa la moom turam comme turu euh, da ngay jël Yonent bi alayhi salaatu wa salaam nga jiital turu baayam Abdallah ibn Muhammad <laughs> voilà mooy ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Usman waaw al-Absiyu mawlaahum al-Kuufiyu al-Haafidu al-Waasitiyu al-asl noonu la tuddoon Abdallah ibn Muhammad mooy Abu Bakr ibn Abi Shayba ne haddathanaa Imaam al-Bukhaari Abdallah ibn Abi Shayba mooy Abu Bakr ibn Abi Shayba wax nañu mbiram kon al-Kuufiyu rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathanaa nettali nañu Abu Usaama muy Abu Usaama di Hammaad ibn Usaama ibn Zayd al-Qurashiyu al-Kuufiyu Abu Usaama rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathana Hisham mu nekk ñu nettali mooy Hisham di Hisham ibn Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid al-Asadi Abu al-Mundhir rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu an ali Zubayr an abihi Hisham jële ko ci baay wax nañu sax muy Hisham ibn Urwa di Urwa ibn Zubayr di doomu Asma ak Zubayr ibn al-Awwam doomu Zubayr ak Asma bint Abi Bakr radiyallahu anil jami' Urwa nekkul woon saxaaba nag après la juddu après nañ tubaab saa saa magam moo doon saxaaba di Abdullah ibn euh, Zubayr an Aisha kon Urwa jële euh, tantam di euh, rakku yaayam di Aisha radiyallahu ta'ala anha qalat laqad tuwuffiya an-nabi wa sallam fi rafi min shay'in ya'kuluhu dhu kabid illa shatru sha'irin fi rafin li fa akaltu minhu hatta tala alayya fa kiltuhu fa fani noonu la ko al imam al Bukhari solo ka al imam Muslim ibn al Hajjaj rahimahullah mu ngi koon di ci kitab az-zuhd wa raqa'iq mu ne haddathana abu abu Kurayb Muhammad ibn al Ala ibn Kurayb muy abu Kurayb nekk sëriñ wa kutubu sitta Muhammad ibn al Ala ibn Kurayb al-Hamadani al-Kufi rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana haddathana Abu Usaama gis nañ ko sànq Hammaad hmm, ibn Usaama ibn Zayd al-Qurashi al-Kufi wa Abu Usaama rahimahullahu ta'ala an Hishaam gis nañ ko sànq an Abi gis nañ ko sànq an Aisha radiyallahu ta'ala anha qaalat tuwuffiya rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi rafin min shay'in ya'kuluhu kabidi illa shatra sha'irin fi rafin li fa'akaltu minhu hatta tala alayhi fakiltuhu fa fani mu ngi noonu nii la ko al imaamu muslim daal di solowee léegi hadis bi e, ginnaaw kon biñ gisee jàngat mu njëkk bi <laughs> ni nga xam ne noonu la ko imaam yi solowee naka noonu e, e, fan lañ ko indee léegi nga ne ma mais man bëgg naa benn affaire ah, parce que kii nu tudd imaamul Nawawi bi mu nee bi muy tekki lii Eh? mu ne wa qawluha shatru sha'irin ay shay'un min sha'irin kada fassarahu Tirmidhi noonu la ko al imaamu Tirmidhi du nee nga sànq bokk na ko solo ma ne la est a que waaw ak imaam Ahmad rahmatullah ala al jami' léegi nag da ngaa bëgg wax jooju kada naka noon fassarahu mooy shatru sha'ir eh, benn dog ci wàllu benn wàll xam nga shatru mooy xaaj mais jublu ci xaaj gi mooy la gën a néew lu néew ci sha'ir ci li nga xam ne mooy orge ci pepp mu ne mooy ay lu lu mu mooy shay'un lu néew min sha'ir ci orge ci pépp léegi nag loolu da ngaa bëgg a xam nan la ko al imam Tirmidhi Abu Isa daal di solowee moom mu ngi ko indi ci abwaabu sifatil qiyamati wa raqa'iq wal wara rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu mu ne haddathana Hannad mu nekk ñu nettale mooy Hannad di Hannad ibn Sari Abu Ayyub ibn Mus'ab ibn Abi Bakr ibn Shibr mooy eh, Hannad eh, as-Sari Abu Sari rahimahullahu ta'ala al-Kufi wa qala mu ne akhbarana nettale nañu Abu Muawiya di Abu Muawiya Muhammad ibn Khazim at-Tamimi as-Sa'di mawlaahum al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Hishaam ibn Urwa gis nañ ko sax an Nabi gis nañ ko sax an Aisha radiyallahu ta'ala anha qaalat tuwuffiya Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa 'indanaa shatrun min sha'iir fa'akalnaa minhu maa shaa Allah thumma qultu lil jaariya kiilii fa kaalatu <laughs> falam yalbas an fani qaalat fa law kunna taraknahu la akalna minhu akthara min dhalik hadha hadithun sahihun wa ma'na qawliha shatrun shatrun ya'ni shay'an lii la masha Allah masha Allah fay jazakallahu khayran parce que sa laaj bi tax na est-ce que sayyidatu Aisha moom mu ne maa ko fakiltuhu kon xam nañ ne fakiltuhu mooy rek ñu naan président bi moo tabax autoroute bi ñu ne ah président Abdoulaye Wade ah moom de moo fi def aéroport Diass waaw projet am moo ko fi def loolu est que moom moo nekkoon doon tabax affaire yi déedéet <laughs> waaw mais comme que ci ndigalam la dañ naan buñ ne moo ko fi def loolu du wax ju amul ah. waaye xam nañ ay maçon ay ingénieur ay nangam ak i nangam les ingénieurs ba ko defar ñii ak ñii waaw mais dañ naan dañ naan président ko fi def Sayyidatu Aisha nag loolu la mooy du moom ci bopp. boppam moo ko nattal boppam xoolal fi imaamu Tirmidhi mu ne <laughs> Sayyidatu Aisha mu ne <laughs> kii riwaaya mu ne yeneen tubaab saa tam bi génn na àddina wa indana shatrun min sha'ir am lu loolu nag la imaamu Tirmidhi wax ca suuf ne lim ne wa wa maana qawliha shatrun taani shay'a lii la imaamu Nawawi di wax waaw mooy lu néew la de tuuti la de waaw mu ne nag ah, mu def ñu néew ci orge ci pepp faakal daa min huma insha Allah ñu nooy ñu lekk ci ak waa kër gi lu soob yàlla waaw ñu nekk su ma qultu lil jaariya ma wax nag sama jigéen bi ma doon liggéeyal ay jaam lañ doon doon walla ab jigéen bi ma doon liggéeyal ma ne ko mais kii lii nattal kii bi waaw li ñuy lekk noon boobu ba léegi lu natt ko ñu xool ñaata la tollu mu ne fa kaalatu mu daal di def li ko sangam digal li ma ko digal mu daal di koy def <laughs> falam yàlla ba an fan yi waaye tuuti lañ ci des mu ne tënk jeex. xaalat <laughs> sayyidat Aisha nee na ma ne ko nag yi falaw kunna taraknahu de eh, ba mu jeexee ma ne ko bu ñu ko bàyyi woon noonu de bañoon koo nag la akalna minhu akthara min zalik kon doon nañ ci lekk lu ëpp lañ ci lekk waaw <laughs> loolu la <laughs> moo tax lañ bët yu bari yi wallahi doo ci jële dara day tax sax barke ba lay yenu lay yenu tegi ne eh, nga ñàkk kon gis nañ kon eh, gisaare nañ ci walillahi alhamdu wal minna léegi nag mu des ginnaaw njàngat bi ana ban lëkkaale la am mooy gis nga yonent bay saab gis nañ sànq ni mu doon dunde ba doon na toog doon noon sax tàndarma gu basse qualité googu mu def ci biiram bu mu feesale biiram mais Sayyidatu sa bu ñi nga xam ne ñoo moom moom moom soxnaam la woon ah <laughs> bi mu gën a soppata ñoom ñoo doon dund ah ak waa këram njabootam moom alayhi salaam lii la leen bàyyil te mooy loolu kon la yoroon waaw ma wa maa fii bayti shay'un ya'kulu waaw xam yonent way saa saam bi naan saxaaba yi ma faqra axsha alaykum man du ñàkk laa leen tiital de may li ma leen tiital dëgg-dëgg mooy ñu ubbi àddina ci yéen ngeen koy xëccoo comme ni nga xam ne ñi leen jiitoon ci lañ ko doon xëccoowee ñu al ko comme ni ngeen ngeen al ko comme ni mu alak leen comme ni leen ngeen alake woon gisoon nañ foofu bi naan la ku ah, la Ibnu Battaar ko doon wax rahimahullah boo seetloo parent bu nekk bu amee ay njaboot ju sew bee di ko jegee li muy xalaat mooy li muy gën a ragal ci ñoom mooy ñàkk moo tax day fexe Dakar kaasaw liggéey lu bari ngir doom yi après ñu nekk à l'abri du besoin lu bari ci wàllu alal ñu mu bañ leen a soxla yonent way sasaam nag miy bàyyi ñëpp du loolu moo ko tiital waaye conséquence u alal bu amee muy këccoo gañ koy këccoo muy indi seeru algane moom looloo ko ñor waaw te loolu mooy ñor képp koo xam ne yonent way sasaam nee na moom ngay Euh, euh, euh, fii mooy nga gis yonent bi alayhi salaatu salaam njabootam nii lañ doon dundee comme moom waaw nii lañ doon dundee li nga xamante ne dogit lu tuuti ci wàllu sha'ir ndeysaan gaa yi nga xam ne léeg-léeg da ngay leen di tegal saaku ceeb dinaa noo ceeb bi nag daa doy ah, ceeb ceeb ceeb ceeb ceeb kese ah, xanaa amul leneen dëgg la Euh, loolu c'est que euh, parce que yu mel nii wax yu xaw a délicat la parce que am na yoo xam ne dangay wax ñoom ñu jàpp benn affaire rek jàpp ne lii la déedéet mooy yàlla tamit xéewal la ay xéewal yu wute nga am ko bi ci bànneexu bi gis li nga xamante ne mooy xeetu xéewalu yàlla yi loolu dafa baax wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith ndaal sa xéewalu yàlla yi mbott ci sa kaw ko waxtaanee tan nay seen ci yow tamit waaw loolu dafa am solo loolu nag nit ñu bari jauger entre loolu entre loolu ak lii ñuy wax nii ñoom léeg-léeg dañuy am problème bi pourtant simple la mooy lu la yàlla lu la yàlla dogal ci yow nga gërëm loolee bu la yàlla dogalee mu defal la loo xam ne alal ak yooyu nga sant ci yàlla dund ci ngir yàlla di ci sant yàlla di ci dimbali jaam yi ëpp kay kookee bu dee nag yàlla yow dalaa xaj yooyee nga gërëm lim la defal te bañ a nekk di jooytu di jàmbat ak xunn saa su ne naan ndax sama xol baax na ndax loolu façon kéeféer la yàlla lu tax mu may teg lii loolu bokk na ci bàkkaar yi dina garaw wallahi alladhi la ilaha illa huwa mais borom bi xanaa buñ may koy teg seetul ñeneen ñi man ndax sama xol bëgg lu ma kenn ku bon ku lu baaxul man nga xam ne ñépp laa yéene lu baax léegi loolu façon kéeféer la wax du garaawa ngoongu koo xam ne nit ku mel noonu da koo war a tuubi comme li kii di wax Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu mu ngi koy wax ci Jawaahirul Maani taalibim da Cheikh Ahmad ki Ali Harazim Barrada mu ngi koy nettali mooy nga doy loolu li la borom bi defal nga mën fi nekk loolu garaaw la waaw mu koy wax ci suur ci Jawaahirul Maani waaw par dama coupé woon affaire bi parce que coow lay <laughs> waaw ma nga joxoo naan yàlla lu tax mu teg mooy yi eh, ah, man de moom ndax sama nangam ak nangam loolu ak dinaa gisul woon keneen <laughs> loolu bokk na ci nga xam ne day day jëli ay ay jëf dóor mu daanu bépp say jëf yëpp wadd lu c'est tellement grave waaw di tuumal yàlla ci dogalam mel ni moom du woo moom ay jaamam di soppate ko ci jaamam yi du ko neex ku ko neex mu defal la lii ku ko neex mu defal la lee ci xikma yoo xam ne boo ko xam yow kañ na ko nga taxaw naan ko lu tax waaye yàlla laay ma wala la lu tax man man bu baax waa léegi yow keneen ki nag ah, ah yow daal na na lu naqari na jóge ci yow dem ci keneen tey euh, quel égoïste yow yaa yées ni ngay xalaate wala iyaazu billah te ñàkki teggin sa sa sa digganteeg sa borom <laughs> voilà kon mbir yi loolu la voilà loolu mbir mi lépp loolu la lu lay yàlla amul ñenn ñoo xamante ne nii euh, ci saxaaba yi ñu amoon alal yonent way sa sàmm di di leen xeeloo ko ah, ah, di leen jéppi déedéet ak sa yéen ñii déedéet mukk masuma am <laughs> waaw ku nekk ak naka meloon ñépp la doon dajale ñu ànd ku nekk la nga nekk mu xamal la ci nan nga ko war a dunde ba am ngërëmu yàlla bu dee ñaaw alal nan la ñuy dunde ba am ngërëmu yàlla ñu ko amul lan la ñuy dunde ngërëmu yàlla la ñuy ngërëmu yàlla loolu moo am solo waaw Sayyidatu Aisha kon lëkkaale bi mooy dundu ak dundu gii façon dundu gii waaw kon bu ñu naan waaye ceeb ceeb ceeb yooyu boo mënee am leneen tam nga leneen del diversifier loolu dafa baax waaw waaw di gis xéewalu yàlla yi feneen foo xam ne du ci ceeb bi dong la nga seet ko feneen te wallahi insha allah di nga ko fa daj ndax barakatullah waaw <laughs> walaw anna ahla alqura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin min as-samaa'i wal ard wallahi <laughs> waaw kon loolu nga koy loolu dafa am solo waaye nag bu dee lii la la yàlla kii ah mais lan nga bëgg nga naan ko seet seet alors que moom loolu la am waaw mais loolu la am lan nga bëgg <laughs> moom mu def <laughs> mu daal di si loolu du maa ne waaw kon affaire yi dafa euh, euh, euh, <laughs> dafa am solo waaw dafa kon loolu daa jar ràññee ak distinction yeneen tubaab yi saa saa am kon gis nañ dund dund ko mel nii benn moo xam nee na Sayyidatu Aisha nee na ñun ci lañ doon lekk rek lu bari. moom lañ doon lekk ilaa ma sha Allah ci riwaa imaamu Tirmidhi lu neex moom lañ nekk di lekk di lekk lekk hatta taala alayya ba mu yàgg ci man te neewul oh, oh. waaw te pourtant <laughs> ñaaw ñee taalibe yi mu neex aywa lu ngeen di xoole ah man nii di seen day jullit ñi da ngeen ma <laughs> te yow <laughs> gërëm te pourtant manoon nañ am li lu ëpp lii de waaye dañoo doy loolu leen borom bi féetale waaw léegi kon gis nañ kon loota loolu bu dee ñu baax nii ñu tedd ñii njaboot yonent bay saa saam ki nga xam ne bay saa saam bañ ne ko kan moo la gënal yonent bay alayhi saa saam man ahabbu naasi ilay yonent bay saa saam nit ñi kan nga ci a sopp ci saase mu ne Aïcha Aïcha hadith sayyidina Abdallah ki Amr ibn al-As radiyallahu nekk sahih mu ne ko non waxul ma ki ci góor ñi la mu ne ko abuha baayam bu dee kooku noonu yeneen waaye sax moom gis nañ ci xadiis Seydina Nu'man ba Seydina Umar bi mu jëlee Seydina Umar ak bi déggal boppam moom ni mu doon dundee ak ki nga xam ne moom la gën a sopp waaw <laughs> lii lañ doon dundee yow lan ngay xalaat kon kay loolu mooy ngëneel gu rëy rëy gi nekk ci képp ku yàlla nattoo lii tegale lii nga gërëm ko te xam ne am nga jamono kay koo xam ne ay Rasulullah sallallahu nga naan malade il est mu nekk xiiw ay xiifu xiifu xiifu bànneex <laughs> waaw kon fadlu zuhdi wallahi gëneelu dëddu àddina ak wa taqa wal xas ala taqalluli minha ak di ñaaxaate ci néewal ci waaw nga xam ne ah shatru min sha'ir shatru sha'irin fii raffin lii la waaw kon loolu dañ ci xam ne denc looy lekk tout le temps loolu mën naa nekk denc dara comme niñ la woon yeneen tuwaay saa saam da li nga xam ne mooy ration wu un an bu affaire yi a ñëw at voilà loolu wa tekkiwul na waa ji wàcceerluwul déedéet voilà léegi léegi nag mu des <laughs> nee ma lekk ci ñu ciy lekk bana na bi ci riwaay maama Tirmi léegi <laughs> euh, ndaw si ne ko yow kiiwal ma <laughs> natt ko natt ko natt ko waaw natt ko waaw natt ko bi ko nattee rek affaire ba ne bëgg tuuti lañ ci def mu jeex Allahu akbar <laughs> léegi loolu nga ne ma ah ndax barke baay naaw waaw nga ne ma mais attention attention parce que hein euh, lii nii mu def te te moom kese ah xam nga Seydou Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu doon na nettali lu mel noonu <laughs> benn bëlaas <laughs> benn pochette boo xam ne ay tàndarma la ko ci yonent bay saa saam joxoon benn beneen maa di tàndarma yonent bay saa saam ñaanal ma ci barke saa bu ma mësoon a bëgg a lekk damay dugal rek daal di xëcc <laughs> waaw yonent bay saa saam jóge na kaw suuf jóge na àddina nekk saa bu ma wëggee damay dugal rek xëcc di lekk mais bés ba ma ko génnee compter ko moom itam ca la jeex <laughs> te am na benn femme boo xamante ne Eh, eh, eh, kii boo ko doon net imaam muslim moo ko soloo boo xam ne da doon jox ay hadiya yonent bi alayhi salaam ah xam nga yonent bi alayhi salaam sarax mais hadiya doon na ko dafa am boo xam ne da ko doon indil baaru fa mu ko nga xam ne saa bu yi ñëwee rek mooy da dox affaire bi da doon am da doon am mais benn bés la ko jël di ko natt quoi ba mu ko nattee affaire bi ne may après mu jeex. mu ñëw di ko wax yonent bi alayhi salaam yonent bi alayhi salaam ne ko gis nga law taraktiha ma a qaa'ima gis nga boo ko bàyyi woon noonu rek ni nekk woon ci kumpa googu nga ci saa boo soxlaa rek jël doon woon des di fi nekk waaw waaye ba nga ko nattee nag mooy ci la mbir yi daw <laughs> te la naawee <laughs> kon affaire bi bu ñu noonu waaw ah loolu la saa defee loolu rek sa affaire day dox waaw mais bés boo nee naan na di ngott ngott bu bi day naaw rek barke bi la yàlla yëkkati nga ne man nag moo lii yëpp c'est bon nag man am na lënt lënt bu xaw de ma ne ko lan moo la xewal parce que yonent bi saa saam am na xadis yoo xam ne mais yonent xadis boo xam ne yonent bi saa saam da doon tere mooy xadis bii nii nii ñu gis nga xam ne eh, eh, mooy bu ñu seetloo day kon tere boo amee yu mel noonu nga nekk di kon di ko compter ah gis nañ xadiis Sayyidu Aysa wax nga euh, bu mbiru Seydina Abu Hurayra ak kii Seydina Imaam Muslim it nettali ak yeneen yeneen ah dañuy tënk léegi waaw c'est bon mais xadiisu Seydina al-Miqdaam ibn Ma'di Karib xam nga romboon na fi <laughs> ñii ne al-Miqdaad ñii ne al-Miqdaam waaw ibn Ma'di Karib mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kiilu ta'aamakum yubaarak lakum fiihi mu ne natt leen seen ñam yi bu ko defee dinañ leen ci defal barke ah. <laughs> man nag lii moo ma jaaxal fii nii nay na ndaw si boo bàyyi woon mbir yëpp boo ko nattul woon bàyyi ko du deñ di des Seydina Abu Hurayra la ko dal Sayyidatu Aisha mii noonu te bi ci gën a teel mooy bi yeneen bay sa sa waxal boppam wax ko ndaw si ci wàllu bër bi ba ndaw si ñëwee na ko mbir ma jeex na barke dama ko doon natt <laughs> ko boo ko bàyyi woon nag bañoon ko natt ba léegi du deñ law taraktiha ma zala qa'ima waa léegi ak hadith wala al-Miqdad ibn Ma'di Kirib bii nga xam ne na bi saa saam nee na dee leen natt nag seen ñam yi bu ko defee ñe borom bi barkeel ko waaw loolu dañ naan la comme daal imaam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah wax ci al-Fath mu ne loolu nag loolu dañ ciy tontoo que ne. kiilu ta'aamakum mooy inda al-mubaaya'a matluubun min ajli min ajli ta'alluqi haqqi al-mutabaayi'iin falihaadha al-qasdu yundab wa amma al-kaylu inda al-infaaqi faqad yub'athu yab'athu 'alayhi ash-shuhh falidhaalika kure waaw kon mu ngi noonu <laughs> waaw waaw mu ne lii nii liñ ciy tontu mooy amul benn wuute ak benn ko euh, euh, mbëkkante bu am ci ñaari xadiis yi déedéet xam nga lan la xam nga lan la lii hadis saydna almiqdaad wala almiqdaam ibn maadi karib radiyallahu anhu yonent bay saa sa am ne dee leen natt seen ñam yi ñu ba borom bi barkeel leen loolu mooy booy jaay waaw nit ki booy jaay la ngay jaay dee ko natt way lool lil mutaffifiin la borom bi wax toskare waylun xurmugal waylun malheur waylun kukku ñeel na ñi nga xamante ne dañuy fraudeur lañu dañuy nax nit ñi di tricher buñ leen di jaay alladina mu tekki alladina ila taal ala naas yastawfun wa idha kaaluhum aw zanuhum yuxsirun waaw <laughs> bu ñu ñëwee ñoom di dem di uti marchandise ah ila taalu ala naas bu nit ñi ñëwee di jaay ñoom ñooy jaay nit ñi di jënd ci ah, du ñu matal affaire yi tëb lekk ci kii ay gramme lekk ci kii ay kii nangam ak nangam loolu la ñuy def waaye bu dee ñoom ñoo dem di uti marché bi ne na na na kilo yi mat tegal ma xool naa wax nattal ma xool alors que buy jaay yooyu mu mu moo koy teg loo tax war a ñoo war a natt ndax lan ak ñaar ñiy jënd kii jënd ka jaay da cee lonk moo tax yeneen way sa sam loolu lay ne kiilu ta'amakum yubarak lakum fi dee leen natt bu ngeen di jaay seen ñam yi na leer li di jaay bu ci noonu la borom bi di barkeel sam njaay ak sa la xamante ne mooy sa alimentation yi sa alimentation yi ngay jaay waaw mais di nax nit ñi dina ci saaku cinquante kilos alors que yaa ko tey quarante neuf kilos la waaw yaa ko tey loolaan kiilu aywa na ngeen nattu to'amakum bu ngeen ko defee muy mat borom bi dina la barkeel lool le lañ koy am mu barke nga mën cee dund mu mën a jur leneen waaw loolu lay wax ci wàllu njaay waaw loolu lay wax waaye nag kanta bu dee nag dépensé la loo xam ne yow jaayoo jëndoo defoo dara ngir dépensé la ak maye ak joxe ak loo xamante ne ngir sa bopp nga nekk rek fuñ la fekk yaa ngi kof kof maalan wa addadahu jàpp ak mbir yi ko dajalee comme ni nin konti kese ba yàsul anna maalahu axlada alxuraan ci boppam daa ŋàññi lu mel noonu <laughs> mu ne loolu nag te jamono ja ngay dépensé loolu gis nga ku tàmm lool xam nga ci lan la yebal lan la lay indil ak soxo mooy nay yow da mujj nekk ko ngott commencé di nay waaw mu ne looloo tax nag yenent way sa sam sharia sip loolu tere loolu ne bu leen loolu bu leen ko def mu wax gaa ñii ne la gaa ah, boo la ko deful woon de <laughs> boo ko nattul woon boo ko bàyyi woon ba léegi de de déñ di fa taxaw allahu akbar allahu akbar waaw mu ngi noonu <laughs> waaw moo taxit xam nga lu mel noonu Seydina Jaabir ci boppam solowaat na beneen te xadis boobu mu ngi ci xadisu say imaamu Muslim rahimahullah mu ne benn waay dafa ñëw ci yonent bi alayhi wassalaam di ko ñaan dund waaw di ko ñaan lum dunde comme quoi tamit kilifa gi kilifa ak diine kilifa gi ñu xamee ci yàlla it nit ñi am nañ droit yaakaare ko loo xam ne am ci moom yenn yoo xam ne dañ koy yaakaare waaw moo tax ma ne la yonent bi alayhi salaatu lam doon teg ngir euh, ration at lu mu dunde at yu mel nii wa taxoon doo ko fa des bu amee gan da koy jox lu bari waaye it bu diw ñëwee ñëw laaj fekk dara am day jël ci loolu joxe <laughs> moo tax finalement léeg-léeg doonu doon am dara moo tax ñu doon toog ñett comme niñ koy gisee ci biir bii di këpp kin tin lu tax kër yonent bi alayhi salaatu salaam Seydina Jaabir radiyallahu anhu wal hadiisu qad rawaahu al Muslim rahimahullah mu ne waa daa ñëw di ko ñam moom yonent bi alayhi salaam mu daal di koy jox leen ci ay pepp waaw waa ji nee na deñul di lekk ci loolu le mook soxnaam ak bu ñu amee gan ci lañ doon lekk waaw ba ni nga xam ne hatta kaala mu ne fa ma zaala ar-rajulu ya'kulu minhu wa imra'atuhu wa dayfuhu wa dayfuhu hatta kaala ba ni nga xam ne benn bés daal ba ni nga xam ne waa ji ci la koy natte quoi léegi nag mu dikkal yonent bi alayhi salaatu wa <laughs> eh gis na ne affaire ba jeex na te lii moom lañ ma sonalee mu dikkal yonent bi alayhi salaatu wa salaam waaw yonent bi alayhi salaatu wa salaam na ko law lam tukilu ah law lam tukilu kaltum minhu wala aq wala qaama lakum waaw yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne ko nag gis nga <laughs> boo ko boo budul woon ne da nattoo ngeen ko wax ah ah boo ko nattul woon ba léegi ci ngeen di lekk te dina des ci yéen. allahu akbar kon mu ngi noonu waaw kon nag parce booy natt rek da ngay commencer di xaw a ak ak ak ak ak xër ci mbir yi day commencer am eh. alors que ba ngay jël noonu rek dem da ngaa wàkkir ci borom bi nga xam ne moo ciy def barke waaw di ci yokk barke nga wàkkirlu ci moom waaw di sant rek nag mais boo commencé compter day mel ni lool da koy feel la <laughs> bu ko defee nag borom bi nag daal yëkkati mbir yi quoi. <laughs> waaw <laughs> mu ngi noonu kon nag mu ngi noonu mbir yaa kon daal barke bi loolu la ko waaw mu ngi noonu affaire kon nit ki daal na nekk koo xamante ne nii ah eh, day day doyloo rek li nga xamante ne nii moom la ko boroomam tabaaraka wa daal di defal waaw mu doyloo ko lool di ci sant rek waaw la in shakartum la na ko wat naa ne bu ngeen ma man seen borom dinaa leen dolli kon loolu mooy sa lënt-lënt bi amoon yaa fay ci mbir yi ci hadith sayyidina al-Miqdad ak yi nga xam ne moom lañ la wax radiyallahu anil jami kon nga gis dara nekkul lu ci wute voilà kon mooy sa dund ak yooyu bu fi nekk di kof kofi di natt ay yow booy joxe booy joxe dépense bi di kii nangam ak nangam booy génne ah, nag salal jigéen ñi ceeb biñ war a togg tey ngay kii naan bu xawee yokku doy wàññi ñooñu wañ na leen moo tax saaku ceeb ya du yàgg ca seen borom ca ñay lekk ceeb ndeysaan ah kon mu ngi noonu kon ñépp noonu ah inshaa allahu taala léegi kon bii di ñëw ñu daal di gis xadis bi nga xam ne moo di tegu inshaa allahu taala de xadis numéro quatre cent soixante-quinze de xadis Amr ibn al-Harith